rahmatullahi alayhi mu ne amaana parce que riwaaya bi euh, imaam at-Tahawi da koo solo ci càllaleem raawi bi ne ah benn bi ba mu ko ba mu ko séddalee Seydina Ali benn bi li Fatima bint Asad ibn Hashim mooy yaayam ummu Ali waximaaram beneen bi beneen beneen mooy mu def ko ay lu ñuy muure seen bopp yi mooy ay mu def ko comme li ñu naan ay kol voilà mu dagg ko ay kol benn bi mu jox ko sayyidatu Fatima bint Asad di yaayam wa ximaaran beneen beneen kol beneen muuruwaay lu muy muure bopp bi li Fatima bint nabii sallallahu alayhi sallallahu alayhima wa sallam muy sayyidatu Fatima wa ximaaran li Fatima bint Hamza xima benn bi mooy Fatima bint Hamza biñ la wax sànq ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala mu ne wa ximaaran li Fatima axara ah qad nasituha raawi bi ne am na nag ñeent la woon beneen bi Fawatim yi du ñetti ñii rek de mais am na keneen mais Fatima boobu man dama koo fàtte quoi waaw dama koo fàtte waaw ah kan mooy raawi bi abu faaxita moo ko jële ci Hubayra ibnu Yarim Hubayra moomu nag moom moo ne man hein mu jële ko ci Seydina Ali moom moo ko nettali jële xadiis bi muy riwaaye bu imaam imaam al-Bayhaqi eh, euh, non imaam at-Tahawi moom moo ko Fatima kii euh, euh, kii lu moom moo ko soloo ci Seydina Ali moom moo ko jële ci sayyiduna ali ibn abi hubayra ibn yarim nee man maa ko jële sayyidina ali moo ma nettali bi may nettali nettali bi nee na damaa bi ma demee damaa jël fa shaqaqtu minha arba'ata axmura damaa jël mbir yi xotti ko def ko ñetti sama yéreb suwaa boobu yonent ma ne saasaam joxoon na ma sol ko génn gis mu met <laughs> ma def ko ñetti partie waaw mu ne benn partie bi ma jox ko sama yaay di Fatima bint Asad beneen bi ma jox ko sama soxna di Fatima bint nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa ximaaran li Fatima bint Hamza benn ma jox ko Fatima bint Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda anhuma Fatima bint Hamza radiyallahu anhuma mu ne beneen bi wa ximaaran li Fatimatun am na mu ne beneen bi ma jox ko Fatima mais wax na ma ko Seydina Ali mais nag man maa wa fàtte qad nasiituha man Hubayra maa fàtte li ma Seydina Ali wax imaam Qaadi Iyaad nag mu ne la allaha Fatima amaana Fatima imraatu Aqil ibn Abi Taalib wa hiya bint Shayba ibn Rabi'a wa qiila bint Utba ibn Rabi'a wa qiila bint al-Walid ibn Utba waaw mu ne <laughs> imaam al-Qaadi Iyaad ne amaana nag Fatima bii ñii muy wax nii hmm? amaana Fatima bi nii di di quatrième Fatima bi nga xam ne Hubayra nee na man dama koo fàtte quoi amaana muy Fatima di soxnaay Aqil ibn Abi Talib di frère Seyna Aqil di grand frère Seyna Ali moo doon so moo doon moo doon boroom këram ok Seyna Aqil mais Seyna Aqil def parce que Seyna Aqil gisoon nañu nettaleem ba ñuy gis ca Abu Talib Makka. ba waa si ñëw di jéem a amadouwe yonent bi aleyhi salaam di ko jéem a convaincre di jaay ci bàyyi xam bi di jaar ci bàyyi xam bi Abu Taalib ah di ko jéem a kii quoi ngir bon waaye lii muy woote na ko ba waaye ah Abu Taalib saay waxal sa doomu mbokk bi waaye mu bali muy woote ah na bali muy woote waaye Abu Taalib mooy ba mu leen naan gis ngeen jant bi gis ngeen jant bi ne joxoñ leen jant bi mooy hadis boobu Seydina Aqil nii tuddoon nañ ko foofu mais gisuñu ko woon bon on vérifier soxna kii mu ne imam al-Qadi Iyad mu ne amaana Seydina kii soxnaay kii la voilà soxnaay Aqil mii la di grand frère Seydina Ali bin Abi Talib muy Fatima di doomi kan <laughs> am ñu ne déet du Fatima bint Utba waaye kii la frère bi Shayba frère Utba mooy Shayba ibn Rabi'a mu ne amaana kon Utba Utba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a voilà mooy ñoom mooy frère lañu woon <laughs> gisoon nañ leen de bokkoon nañ ca gaay ñu nërmeel biir ca Badar de waaw Shayba ak Utba ñoom ñépp qutila ak seen doom di alwalid am ñu ne du Fatima bi du du ñaari baay yi du ñoo ko jur mais seen doomu kenn ki di alwalid moo ko jur muy alwalid bin ibnu ba moo jur Fatima bi voilà en tout cas mooy kon gis nañ ne kon Seydina Omar <laughs> moom bosam moom parce que daa am lu xew ak bu digganteem ak yonent mi alayhi salaam am mu ko waxoon ne lii ki koy sol mooy ko amul benn cër fa bi bi kon looloo tax mu def lool mu daw moom ñëw Seydina Ali nag moom xamu ci lool kon ko dañ koo yónni moom mu jël sol <laughs> mu kii amaana moom Seydina Usaama moom dafa jël jox ko soxnaam wala rek mu jaay ko waaw <laughs> en moom nettali mu léegi lii nii dañ ciy jàng ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam da doon tere kon ku sol ku ci góor ñi waaw loolu la tabu ñuy yekk dafa dafa leeral hein hein le fait que que ne lii góor du ko sol góor du ko sol waaw le fait que mu ne Seydina Ali joxuma la ko ngir nga koy sol yow mu ñëw de euh, séddale ko ay soxna kon mooy jigéen a ko mën a sol moo tax soit dafa dafa xaraam nit jaay ko non nit la nit di ko sol góor waaye nag waaye xaraamul nit di ko di ko euh, jigéen sol ko waaw mooy dagan na ci moom eh. voilà léegi nag euh, léegi lan mooy lan mooy àtte bi léegi mooy kon àtte bi léegi boo ma nee waaw kay no laaj bi du loolu laaj bi mooy yow kon la moo tax yonent ma la saa saam jël ko dañ naan la foog naa leer na ci riwaaya yi de yaakaar naa ne man boo ne woon sama kanam dama lay delloowaat laaj bi léegi lan mooy àtteem ah bu doon dama lay delloo laaj bi rek ana lan mooy àtteem yow pour yow mooy yeneen traçais sax sax nangu na kado bi mais comme que dafa nekk loo xam ne du suwaa ci boppam moo xaram du suwaa ci boppam moo xaram ndax yi xaram dafa am loolu. loo xam dafa xaram li ghayrihi am loo xam ne moom ci boppam moo xaram mbaam mbaam xuux gis nañ ko keroog halil nax yu yaqtari fasaadu man yi am la ak yu mel noonu bi ñuy wax waxoon nañu xaw mel ni mbaam ci boppam moo xaraama yor sàngara ci boppam moo xaraam waaw médd moo xaraam yooyu di ñëw di ko jaay di ci commerce mooy ci boppam loolu non seulement di ko moom sax dafa xaraam yorum médd ko moom lii nga naan yaa ci mbaam ñu naan ko moom lii mu naan man mana maay boroom baal ma fi baal ma fi yooyu avansal baal ma fi loolu ci boppam moo xaram kon loolu la kon loolu mooy mooy soit nag melul noonu soit dafa xaraam ci ñi nga xamante ne nii mooy ci ci góor ñi waaye xaraamul ci jigéen ñi comme lu yonent ma la saa saa dama la ko jox ngir nga jaay ko walla nga solal ko ba pare ci yeneen riwaay mu ne jox ko sa séddale ko sa mën a ko séddale ko sa jigéen ñi sa fawaakim yi jéggale leen séddale leen ko mais pas yow nga koy sol yow Seydina Ali nu Seydina Omar it mu ne ko déet yónniwu ma la ko ngir nga sol ko de ngir nga jaay ko man a bénéficier wu ca alal jang cay am walla nga jox ko kenn ci sa jigéen ñi looloo tax loolu la loolu la ah <laughs> moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu dane man gis naa Ummu Kalsum bint Rasulullah waaw mu sol yére boo xam ne ab choix la te lool <laughs> mu ngi saxi Imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi soloo na ko Imaamul Buxaari mu ne haddathana Abul Yamaani qaala akhbaranaa Shu'ayb mooy saxiifa bi Abul Yamaani qaala mu ne axbaranaa xabaar lañu Shu'ayb Shu'ayb an Zuhri mu jële ci Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani Anas ibn Malik ki ma nettali xabaare ba man imaam az-Zuhri mooy Seydina Anas ibn Malik qaala annahu ra'a ala Ummi Kulthum alayha salaam binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam burda hariirin siira ah mu ne man gis naa man man Seydina Anas maa gis siira maa gis yonent ma lay kii soxna doomu yonent ma lay sarsar di ummu kaltu alayhi salaam di doomi yonent bi alayhima salaatu wassalaam mu sol yére boo xam ne suwaala waaw kon kay mu ngi noonu leeru la leer na kon jigéen ñi ñoom mën nañu koo sol waaye góor lañu ko tere góor lañu ko tere góor lañu ko tere <laughs> voilà waaw <clears throat> léegi kon mbir mi leer na am na la yeneen riwaay yu nekk ci sunan yi yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam boppam moo tere ne lii dafa xaraam ngir sama góoru xeet ngir sama góoru xeet waaye dagan na ngir jigéen ñi voilà loolu moom <laughs> euh, kon moo ngi noonu kon mooy mbir mi yow bu ma la delloowee laaj bi loo may tontu ah ne naan ah kon mooy loolu mën naa nekk parce que comme que du mbir mi ci boppam moo xaram utilisation bi kan moo ko utiliser rek la mook sàngaraayam di mook kii num tudd raisin mook raisin wayam ci buntu bii xam nga raisin du raisin ci boppam moo xaram mais képp koo xam ne dangay jël raisin yi ngir soppi ko def ko sàngara kooku day xaram nga koy jaay yow bu dee da ngay jaay suwaa mu leer na ne góor gi waa ji dafa am génte mu ñëw naan waaye néew ñëw jaaykatu tissu bi naan ko man nag damaa bëgg sa suwaa bii laa bëgg daal laa bëgg suba sama xew mi daal wala gàmmu gi may waajal wala màggal gi ma war a dem laa bëgg daal nga utal ma ci mètre yoo xam ne dina dina ma jot yow amoo droit jaay donc ah non non non doo ko jaay parce que leer na ne kii boo koy jaay mu koy sol alors que loolu la ñu bu boobaa yow mooy da koo dimbali i'ana da ngaa dimbali nit ñi ci maasiya waaw loolu la da ngaa dimbali nit ki ci maasiya ci mooy yàlla voilà. moo tax képp koo xamante ne boo ko jaayee sa kii raisin ji leer na da koy moom moom de toute façon loolu lañ ko xamee kii gis nga ab chevalier la ñuy wax gaa yooyu di mos beer yeeka di xool ndax way guu bi neex naak wala wala euh, am na daal nees koy waxe man fàtte naa tur bi waajooju nga koy jaay affaire yi te wala ki ñu koy jaay moom mbir yi foo koy kiiwa kee moo tax mu leer na ne yow da ngeen koy witt fii fee lañ koy nale fee ci sa fee ci fee wet gee mu ngi ne usine bi koy nal wala fi ñu koy naleef di ko pressé ngir mu nekk sàngara mu nga bu dee lool du baax mais bu dee ne yow jus dañ ciy defar wala yooyu wala yooyu yëpp xamoo ci dara xamoo waaj lu ñu koy boobu mën nga ko mën nga cee liggéey voilà voilà mooy mu ngi mel ni rek waa xam ne tamit <laughs> moom xam nañu kàccoor teem waa ji ab pédophile la waaw wala waa ji ab sàkk moom moom moom moom moom perversité mi yépp mooy di sëy góor ñi kooku boo amee jàmm jàmm bu rafet nii mu ñëw di ko jënd naan la sa ah saa yi doo ma jaay sa jàmm bi kooku doo ko jaay ah ah non bu dee c'est lui le plus offrant même bu dee moo joxe li ëpp kenn du ko jaay parce que <laughs> i'ana ala al-ma'siya ngay def nga naan la ah non boo ko jaayee kii boo ko jaayee yii kii boo ko jaayee da koy sàkku da koy def comme moo ko moom moom danaan waa baax na moo tax yooyu yooyu gudd la quoi mooy saddu zariya yooyu mooy ci saddu zariya xam nga jaay jaam xaraamul jaay jaay raisin xaraamul ja mooy yooyu dafa bari saddu zariya la bu man. sama local bii may luye def ci waay location kii benn waay jóge ne ñoo xam ne ñoom ay concert rek lañ leen xame waaw ne da koo bëgg a def euh, une salle boo xam ne fi lay jàngale une école de danse amoo droit di ko ja di ko luye yow amoo droit te pourtant luye dagan na waaye amoo droit di ko luye waa jooju sa baaful yi ngay luye amoo droit di ko luye koo xamante ne nii xew la am woolu musiciens yeeg gaa yooyu bëgg xumbal kooku amoo droit wala gars yi dañuy tànn béer wala dañuy ngumbe waaw ñu ñëw naan la àll dañoo bëggoon luye sa chaise yeeg yooyu yëpp xam nga luye chaise xaraamul mais day xaraam nga jox leen parce que boo leen ko luye yow dañ leen dimbali ci mooy yàlla loolu la mooy fii tool la mooy ne choix bi kenn du ne moom moo xaraam ci boppam yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax da ko jox Seydina Ali ba mu gisee wax na ko li tax mu jox ko nee na joxuma la ko ngir nga sol voilà mooy non Seydina euh, Omar Seydina Ali waa ci yeneen riwaay yi tamit nee na moo ko wax ne ma léegi séddale ko sa mbokk yi sa sa sa Fawaatimi mooy ñu jigéen ñi sa Faatima yi nga koy séddale mais pas yow koy utiliser kon kay loolu leer na xoolal Seydina Omar moom li ko dal kon affaire bi àtte bi loolu la mooy kon soit bi Ukaydir jox Yonent mi alayhi mooy waaw da koy nangu. am na wax naa am na ci riwaay yoo xam ne day Seydina euh, kii Ukaydir ba mu ko yónnee yonent bi alayhi salaam ah yonent bi alayhi salaam ci la jox moom moo jël lenn li mu jox ko Seydina Omar kon dañ naan la mën na koo jël mais jox ko ngir mu sol ko mais da koy jox ngir mu jaay ko voilà mu jaay ko loolu képp la. Euh, léegi kon loolu leer na xoola li ma doon wax sànq Seydina Seydina Omar moom li ko dal radiyallahu anhu bi mu defee lool après bon bi ko yonent ma lay saa saa waxee lool nag léegi xel mi dal <laughs> Seydina Omar nee na fa kasawtu fa fa qaala Omar bi mu waxee lool nee na mu jël affaire bi nag bi yonent ma lay saa saa ne ah, joxuma la ko ngir nga sol ko de dama la koo jox ngir suwaa nga jaay ko hein wala nga solal ko ay ji ay nit mooy jigéen ñi lay wax bien sûr léegi Seydina Omar daal di koy yónnee moo jël yére boobu moom moom moom joxu ko soxnaam yi benn frère bu nekkoon Makka la ko yónnee boo xam ne Makka la ne woon waaw mu yónnee ko benn frère ci riwaay imaam an bi dana axan axan lahu min ummi koo xam ne ñoo bokkoon yaay yaay lañ bokkoon mais bokkuñoon baay waaw xadiisu imaam al-Buxaari soloona na ko noonu boo demee ci imaamu Muwatta imaam Maalik yoonu de toute façon ci yoonu imaam Maalik lañ ko jële ñoom mu ne fa arsala bi ko yeneen ma lay saa waxee lool Seydina Omar mu jël yére bi fa arsala biha Omaru ila axin lahu min ahli Makka ah axan lahu bi makka mushrikan koo xam ne nag mushrik la woon waaw mu yónnee ko benn mbokkam bu nekk makka nekk mushrik moom mooy gëmul mu yónnee ko loolu am na ci yeneen riwaaya fa arsala biha ci riwaaya imaam euh, ibn ismail muhammad ibn ismail al buxaari soloo na ko feneen comme ci kitaabul buyu' mu ne foofu seydna omar da ko yónnee benn na am min ahli makka qabla an yuslim laata muy laata muy tuub waaw léegi xam nga suwaa suwaa xaara ba la xam nga suwaa yonent bi alayhi salaam am na taa ko masoon na ko sol hein masoon na ko sol daf ko soloon après mu ne mu ne mu ne daal di koy mooy xabaa jooju nga xam ne ci ci kii la ci suwaa la après mu summi ko comme ni mu nee ci saxiix yi mu ne lii nii mu ne nahaani anhu jibril muy xadiis seydinaa jaabir ibn abdullah mu ne seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam moo ma ko tere moo ma ne lii nii euh, lii boo demee ci kitaabu salaat ci euh, imaam al buxaari ko fekk ah mu ne leet seydinaa jibril moo ma ko moo ma ko tere moo ma tere ma sol lii kon nag après ci la mooy avant muy xaraam après mu xaraamee la ko wax saxaaba yépp waaw ne nag mooy yëgal ko saxaaba yi en tout cas ñoo fa ñat ko teewe woon que lii nii euh, dafa xaraama sol ci góor voilà léegi nag Seydina Omar nag euh, moom ba jëlee mbir mi da koo may benn frère boo xam ne mushrik la woon nga ne ah ah halil yéen masalaam halil kuffaaru muxaatabuuna bi furu' shari'ati am la a ah, baaxul la sol ci góor moom mu koy yónnee ab kiiwam ab frère boo xam ne mushrik la mais bu ko solee nag loolu du jàppale nit surtout rawatina yéefar ci lu bon li ne dañ naan la kan moo la wax da koo yónni ngir mu jaay ngir mu sol ko ah mais c'est sûr que du ngir mu sol ko wala sax boo nee ngir mu sol ko man nga ne man laa xalaaqa lahu moo ko moom xam loolu la yeneen ay saa saa moom innamaa yalbasu hada li kii sol lii mooy koo xam ne amul cër fa yàlla amaana mu ne comme que sa waay mushrik la amul cër fa yàlla ah na téye loolu mën naa ne mais kan moo la ne loolu loolu benn wax la mais loolu noonu kan moo la ne Seydina Omar sax da koo yónni ngir mu sol ko mu ko ngir mu jaay ko dimbalee ko te dañ ciy gisee hadiya nit mën naa hadiya ab kii ab yéefér jox ko kado waaw mais loolu manoo ceeg mooy ne ooy lool day wane ne ba parce comme Hanafi bi lool day simple ci moom moom moom lii yëpp du ko fi ceeg danaan man comme que al kuffaaru laysu bi muxaatabiina bi umu bi furu' sharia loolu mooy lan mooy mooy parce que lii nii mooy halil kuffaaru muxa yéeféer yi branche sharia bi dañ leen ciy toppe mooy bu bu bu alxuraan nee woor leen ñoom wooruñu est-ce bàkkaar le fait wooruñu est dañ ci am bàkkaar waa walla déet julli leen julli wuñu julli di jot rek duñ julli est-ce que dañ ci am bàkkaar walla déet waa dañ ne bien sûr bien sûr parce que ñoom ñoo tontul seen bopp bañ leen laajee ne leen fii saqar moo yéen yéefér yi lan moo leen dugal saqar waay safara su tàng gi da metti lu tax ngeen ne fi ñu ne lam naku minal musallin bokkuñu woon ci jullikat yi doonuñu woon julli mooy seen première tontu walam naku nutamul miskin wa kunna nukadhibu bi yawmid din wa kunna naxuudu ma'al xaa'idin hatta atana al yaqin kon ñoom ñoom bañ leen laajee lu leen dugal safara dañ ne ñun doon ñun julli kon kay bu doon ne ko teniruñ ko responsable ci la fait que julliwul konoonte kon du tontu loolu moo tax loolu mooy li gën a dëgër ñoom d'accord ñu woon loolu dañ ne non non moo tax bu koor jotee xam nga parce que ki la ne waa jumhur ñu ne moom dañ koy tenir responsable bu boobaa yow jullit bi en tant que jullit amoo droit di servir lekk wala di jaay ñam ci weeru koor ay yéeféer yoo xam ne ñoom wooruñu parce que yaa ngi leen di dimbali ñoo xam ne lii da leen waroon même buñ ko defee sans tout du leen du wér ci ñoom mais dafa waroon ñu def ko alors que bu dee xanafiya bi loolu garaawul naan la non non non lii kenn du ko ci tenir compte moom kenn du ko ci tenir rigueur yéeféer bi li ñu koy mbugale yow mal xiyaam lool de usulu sharia la mooy ñàkk gëmum yàlla moom foofu la problème am ne ak yonent ma saa saasam waa jumhur ne loolu dëggal loolu ñun ñépp ci d'accord mais yii tamit dañ leen di àtte di leen gina mbugal le fait que yéen ramadan yi passé yëpp ngeen dund ko lan moo tax wooru ngeen woon parce que lu tax tamit waxtu julli ya doon romb julliwu ngeen te ñoom ñoo ko waxal seen bopp lan moo tax ngeen nekk safar ñu ne lam naku minal musallin bokkuñ ci ñuy julli moo tax loolu moo gën a dëgër léegi nag xanafiya bi moo amu ci problème moom bu dee moom danaan le fait que Seydina Omar yónni lii frère boo xam ne mushrik la bu ne woon Makka hein loolu moom danaan la mais grawul parce que de toute façon kenn teniru ko compte mooy moom moom ak kéefëram mooy problème am yeneen yi loolu loolu taxul ñuy wax waaw te moom mimma la xalaaqa lahu voilà léegi nag hein kanta waa jumhur hein dañ naan ah déet lii tegtewul mukk ko ne laysu bi muxaatabiina bi shur bi furu' sharia waaw eh, parce que kan moo leen ne Seydina Omar daf koo yónni ne leen léegi ne waa ji ay wusol ko déedéet mooy li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ko man looloo tax mu yónni ko même bu ko riwaay bi waxul lan mooy wone ne loolu waxu mooy boolewu ci moo boobu wala yëgal ko ne mbir mi man nga koo solal man nga koo jaay ci ci jëfandikoo ko wala nga solal ko say jigéen waaw waaw <laughs> te bu mu ko sol loolu la léegi nag ah, xam nga xam xanafiya bi mën na ne boo de toute façon yéen lii lii nii dafa desee dëggal parce que bu doon ne daganul mu sol ko du ko yónnee du ko jox kado waaw dañ naan la loolu nag loolu loolu loolu dëgërul parce que Seydina Ali yéen gii yonent mi alayhi salaatu salaam yéen seen wax ji dëgër parce que Seydina Ali yonent mi alayhi salaatu salaam daf koo yónnee est-ce que le fait que mu yónnee ko day tekki ne da koo war a sol mu ngi nii ba mu gisee da ba mu gisee mu sol ko dafa mer kon loolu tekkiwul loolu li gën a dëgër mooy ne Seydina Omar radiyallahu anhu c'est pour rek dimbali ko amaana mu xamoon ne kooku ñàkk la voilà mushrik la nekk foofu ñàkk nekk ci ñàkk ñi mu yónni ko lii loo xam ne bu demee jaay ko Makka dina ci am loo xam ne dina ci soqali ko loolu lañuy ñuy kii ak yu mel noonu mais la musallim ñun d'accord ñu duñu d'accord ci li nga xam ne moom ngeen liggéey ma wax naan lii dànjuwul fenn suñu qaida bopp te li gën a leer alquran moo ko leeral gaa yi maa salakakum fii saqar qaalu lam naku minal musallin ah bokku ñoon ci ñuy julli eh, yaakaar naa ne kon masala bi am na leneen lu ma bëggoon a wax mais dama ne woon naa ñëw ci naa Omar ba pare mais mu ngi mel ni lu may waaj a fàtte mu ngi sama xel mais xamatuma lan la ah wala ñu yem noonu rek parce que am na lu ma ci bëggoon a teg mais xamatuma lan la waaw xamatuma lan la voilà hmm. voilà mooy côté eh, eh, côté or bi nag yére boo xam ne dañ waa foofu laa bëggoon ñëw nga ne ma noo yow c'est que c'est heure bi ñu fi wax nii yépp c'est bien ah jazakallahu xayran <laughs> waaye yow en plus sarg waaye imam ibn Sa'd ba danoon affaire bi dafa amaale woon or mais yow nag àtte boobu nag ñëwoo ci ah xaaral ma fàttal la ko mooy ñëwoo ci ah ma ne la wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg léegi kon ça reste kon <laughs> côté or bi euh, ñu ne la si si si c'est vrai <laughs> yow yow lakal jaza jazakallahu anna xayran yàlla la buur yàlla fay parce que wax nga wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg waaw jabdik waaw je compte dëgg si wax nga dëgg waaw ñu ne la euh, xoolal xaaral ma rappeler la benn riwaay boo xam ne sax moo gën a wér bi nga gisoon muy ne yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Ya'la dafa solo bi sanadin boo xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Fathul Bari nee na qawi bu dëgër la muy xadiisu Seydina Qays ibn Nu'man radiyallahu anhu mu ne annahu lamma qadima axraja qabaa'un qabaa'an min diibaaj mansuujan bidahab mu ne Ukaydir bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mooy nettali boobu ba mu ñëwee fa saalaxahu nabi annabi sallallahu alayhi wa sallam ala al jizya salaam daal di koy loolu moo doon riwaaya imaam imaam ibn Ishaq dafa am ak mooy yëwénal ak moom am ak moom ci wàllu jizya après mu daal di koy bàyyi mu dem Ukaydir mu ne ci riwaay bale bi mu ñëwee te gisoon nañ ko te imaam ibn Ishaq bi tamit mais moom dane woon loolu naa Xaalid moo ko nangu yóbbu ko wax nañ la nag loolu moo dëgërul Seydina Xaalid nangu ko Ukaydir moo ko may dañ ciy jànge tamit nangu hadiyay mushrik yonent bi alei satu salaam jox nañ ko hadiya mushrik ku toll ni Ukaydir mu nangu ko am na nag yeneen riwaay ay xadiis yu war moom euh, kan moo ñëwoon doon ko jox kado mu ne jëluma yonent ma saa saa ne non man jëluma kado yi kii mooy abu mu mu mulaa'ibul asinna waaw abul baraa mulaa'ibul asinna ma jóge woon ca Najd ma taxoon ñu reyoon ñoom Milhaan Haraam ibn Milhaan nijaayu Seydina Anas boobu moom ma ñëwoon yonent ma ne saab saab daal li koy proposer l'islam mu ne non non te loolu gisoon nañu ci waaye imaam Muusaa ibn Uqba ñoom ñoo am ñi si ah, oh, rahmatullah waaye góor ñu wér nañu ba mu ñëwee di wax ne yonent ko jox kado yonent ma man du ab ab mushrik mais fii gis nañ ci xadiis yu wér que ne Ukaydir mushrik la jox yonent ma ne saab saab mu nangu ko mais gisoon nañ Qaysar jox na ko kado mu nangu ko mais Muqawqis yónnee na ko waaw walil Muqawqis ahra xaatiban ajilan ahdaahu jamman yónnee jox na kado mais lu yonent bari sa lu bari may ko ñoom sayyidatu Maariya mi mi ko juróom Seydina Ibrahim dañ ko may kado no may ko ab berkelle baxlatan mustan <laughs> waaw peñe même peñe la yooyu yëpp yonent bari sa nangu mais kon lan moo taxoon mu bañ fële waaw mooy ne loolu day mën a nekk day wan ne lii mën naa ne te te li mu ko nangu moo ëpp daanaka ci ci mulaibul asin na rek lañ gise mu bañ këne kon mooy man nga ko nangu mais tout dépend bu dee ne waa ji boo ko joxee bu la ko joxee yow sëriñ bi yéeféer bi bu la joxee moom dañuy gis ne danga nga koy mooy da koy jox amee ci lu mel ni da koy conforte ci kéeféer gi ne bu boobaa nga nangu ko day bay da da dul loolu day xaraam waxuma la yéeféer kese mais jullit kese bu ñëw di joxee àddiya yow boo xamee ne waa ji mais c'est un tabarni waa ji ab taverne la yor ah moom moo yor euh, la dancine euh, de la de la de la place moo yor fii dancine bi moo ko yor mooy tëgg tous les samedis tous les vendredis soir mu tëgg ay xawaare mooy le grand musicien mooy waykat bi mu ñëw nga créer nga amub conférence wala yooyu wala gàmm wala màggal mu ñëw di fi indi alalam bañal bañal bu ko jël mais bu dee ne ñooñu noonu du ñooy ñooy ñooy wane vraiment Serigne soosu ñooy wane loolu ngir nit ñi xam ne lii dafa xaram ne ñoom buñ ko wanewul kan mooy wane loolu hein waaye walla iyaazu billaah gis nga liy xew hein gaa yi deen alal yi niñ koy kiiwe di leen ci tagg di leen ci wax moom tamit ah moom mu jële ci ne kon lim nekk daa gën a dagat waaw mu leer na ne alalam ji daganul parce que xam nga buur yi c'est uute na xam nga nga ne ma maa ngi ñëw de nga ne ma ku faar yow yow xaaral <laughs> waxal j'ai une question parce que yow d'accord ma waaye waaye je ne suis pas d'accord pourquoi tu dis suñu gàmm gi wala suñu màggal gi waa ji le chanteur diw lam fa joxe waruñ ko woon nangu qu'est-ce que c'est alors que renti ma ne sa sa chanteur diw du jullit jullit la voilà ñëw na gëm walla taalibe la sax nga ñëw naan waruñ ko nangul danseur diw wala danseuse diw mbalax maan wala mbalax wuman diw mais jullit la lu tax nga naan alal jim fi indi jële ko ci loolu waruñ ko nangu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangu ñoo xam ne ñoom kuffaar lañ ay yéeféer lañu naka ngay mën a waxe ne alalu jullit kenn du ko nangu alalu yéeféer ñu koy nangu ma ne la waa baax na dégg naa say question may ma insha allah da nga wàññi sa dangar quoi jarul mer du affaire mer waaw <laughs> dañuy fexe leeral rek masaa'il yi léegi insha léegi ñu ne la xool Euh, l'islam l'islam dafa xaraamal alal yu daganul yi loolu foog naa xam nañ ko alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin yonent mi alei saatu salaam nee na li dagan dafa leer ci xadiisu sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma li dagan dafa leer li xaraam dafa leer seen diggante nag am na yoo xam ne dafa lënt wa man taqi shubuha képp nag koo xam ne yu lënt yooyu sori nga ko kooku de ah ñoŋal na diineem te tamit teg na ko ci à l'abri waaw kon li xaraam dafa leer dama naan la comme que leer na est-ce yow lu xaraam lañ cay jële foog nga ne lu baax la jaay sàngara dafa xaram yonent ma ne saa saam rëbb na kay jaay sàngara ka koy nal ka koy pressé ka koy transporté ñoo ñépp rëbb na leen wiiwu non nga ne ma waaw ma ne léegi imaginer waa jël sàngara di ko jaay alal jam cay am yow pour yow alal ju dagan la wala nga ne ma non loolu alal ju xaram la je suis euh, d'accord naa ma ne la très bien kon lépp loo xam ne dafa xaram la cay tukkee dafa xaram waaw loolu la di médd dafa xaraama jaay inna allaha xarama xadiis sayna jaabir nekk saxiix yi bay'al xamri hein dafa xaraamal jaay sàngara wal asnaami jaay li nga xam ne mooy idol yi xaraamal nañ lu tax ma fàtte yeneen déy waaye mooy dafa xaraamal yooyu ak jaay deret ak jaay am na bon nañ yem noonu parce que yeneen déy xaw ma lu tax ma fàttu inna allah xarama bayal xamri wal maytati walla wal maytati médd dafa xaraamal ku jaay médd asnaam yi muy idol yi mooy boo yàqee say mbir ay say statue di ko jaay loolu yi dafa xaraam waxoon naa la mbir mi nekkul ci est-ce que diggante lii nii xërëm la am du xërëm dañ koy jaamoom duñ ko jaamu loolu du débat bi newul foofu loolu moo tax gaa yi doon débattre yépp jamono ja góor ja doon def fële président ba fa woon Sénégal doon def li nga xam ne mooy statut bu rëy boobu nekk yoof wakaam xaw ma yoof loolu noonu faay fañ doon yóbbu débat bi loolu du débat bi nga dégg ñi naan xërëm la moo tax mu xaram mbir mi du loolu xërëm la xërëm loolu beneen affaire la mais mooy ci boppam loolu ci boppam moo xaram que ça soit mu nekk xërëm wala mu bañ koo nekk bu nekkee xërëm dafay gën a garaaw kese waaw timsaal yi dañuy xaraamal ku am jëmm nga tabax kii di ko jaay waaw kon nag leer na ñu ne la kon loolu ku ku ko fa jaay ku ko jaay moom loo ci am dafa xaraam je suis d'accord man la c'est bien ma ne la nag loolu nag mooy cosaanu yu xaram yépp képp ku koy def lañ cey jële day xaram waaw waaw buur yàlla xaraamal na mahral baghi xam nga prostituée amul can mais mooy liñ koy jox ngir mën a àgg ci moom client bi li nga xam ne moom lay joxe ngir mën a àgg ci moom ngir mën a faj aajoom ci wàllu sëy hein loolu la yonent bi alei satu salaam ne buur yàlla xaraamal na loolu alal jooju noonu waaw yàlla la ah jigéen ñi jaay seen bopp di ci din dumbali si ne dañuy dundal seen ndey yonent bi alei satu salaam nee na loolu dafa xaraam alal jooju waaw inna allaha xarama mahral baghi wa mahrul baghi dafa xaraamal li nga xamante ni mooy canu foofu can la ko tudde mais mooy mooy li ngay joxe rek ngir accéder ci moom waaw moom la client bi joxe ngir dem ci hôtel sàngam dajee ko prostituée ci mbedd yi mu ne ko hôtel ba sàngam man falaay liggéeyee am naa fa chambre boo xam ne pour man la nga ñëw joxe nekk ci ba sonn jàll nële yàq sa bopp yàq yàq sa sa sa sa avenir loolu ngay joxe ndaw si di ko yor lu ne loolu dafa xaraam waaw mais waa ji nga xam ne day def lu xaraam ci musique ak yooyu ndax yonent ma saa sam moo wax ci xadis bu ne sax imaamul Buxaari këne dina ñëw ci jamono samay xeet ñoo xamante ne yastaxilluuna alxera wal xariira wal maazif ak yem filim mu ne dina ñëw ci sama xeet jamono joo xam ne dina am ñoo xam ne dañuy jéem a daganal mooy prostitution rek libertinage waaw waaw ah concubinage waaye jigéen daal moom relation yi dara newu ci quoi ah bëgg nga ko gis na la téesu moom it waaye yooyu ñuy wax neexante ngeen waaye loolu dara newu ci waay ah. gars yi dañoo metti rek ñoom oustaz dañoo soxor quoi c'est que daa amul benn benn femme bu bu miir ci moom kese loolu kese tax mu mer nii di wax yii waaye oustaz bu amoon moo bu amoon ba léegi teg na yi am takazab yow waxal sa wax rek <laughs> lu tax nga ne oustaz bi loolu la parce rek li muy wax neexu la nga naan non c'est que gars yi ñu taaruñee ko jigéen ñu taaruñee ko rëcc rek mu ne fii wax waxu ko mer lay wax quoi. di génn xadiisam yi xaw fu mu ko jëlee dañ la woon te kaddaab lu tax ngay wax loolu <laughs> yow boo mooywul usaas yi muy usaas ay ay jinaan la yor yow yoroo dara nga naan yow ñii ngay yor jàpp ne ñooy dara solkatul daggit yi ci été beeg yooyu di fontoo nit ak jigéen ñu rafle yi nga xam ne daanaka mënuñoo sol luñ jullee ñoo xam ne xamuñu set naam setuñu seen règle xamuñ ni muy demee aqdaar yooyu ngay takkale naan nga foog ne loolu nga foog ne yaa ngi ci dara mais newoo ci dara ah <laughs> te doo ci nekk kenn mukk sax ak moom da ngay wër rek di dem léegi nag ngay ramasser waale ay microbe lépp di mooy buur yàlla li gën a gaaw jamono ju ne ah nga naan loolu garaawul bon dañoo bëggante bon ils vivent ensemble bon qu'est-ce qu'il y voilà ils ont leur la vie devant eux qu'ils profitent l'un de l'autre yëfi caaxaan yooyu mooy la mooy da gis ñoo xam dañ koy daganal ah man yi de lii ñu nekk moom waaw ah, nga mooy di ko woyafal mu ne am na sama xeet dina ñëw ba jamono joo xam ne dinañ fi di nga gis gaa yuy daganal yooyu wala ñuy daganal façon relation yoo xam ne dafa xaram ci njaaloo la tegu nga gis ñu naan lii dagan na waaw naka la ñaari nit naan daje <coughs> góor bu jigéen boo xam ne ni muy ni muy wax ne soxna si ni muy koy takke mooy ñoom ñaar rek ñu daje fenn ne may ma wopp may naa la ñu nekkal ko ci la ma benn waaye doon laaj keroog fan yee ma ne ko mais <coughs> yow loolu waroon ngaa xam ne sax affaire bi man la demee noonu parce que bu lool bu doon ne loolu dagan na mooy képp ku ñu dóor ndax yaru yaru njaaloo vraiment kooku kenn ginu ko ñàkk xel parce que moom li li ñu koy dóor il suffisait mu ne ndaw si may ma sama bopp rek may ma may ma sa bopp ndaw si ne may naa la mu jeex ñu nekkal ko ci après c'est fini ma ne ko mais yow loolu jarul woon nga ma koy laaj <laughs> loolu loolu yoo xam ne jarul naan naa woo laaj ko wala ay kii laaj ko parce que foo ko mën di la mais neen la ma ne ko mais loolu bu amoon ana kan la ñuy dóor ay yar ngir njaaloo xanaa kay ñaar ñiy njaaloo xanaa ku ñu siif te ku ñu siif kooku taxul ñuy wax kooku du yor àttee ku ñu ku ñu ku ku njaaloo ah. ndaw suñu siif gaa yi kii ko force ko sëyëg moom kooku kooku kenn du ko def dara waaw te dinañ fexe trouver gaa ji def loolu teg ko daan yu tara tara tara mais ñaar ñi nga xam ne kay dañoo nekk di fo ah seen biir mais ñooñ kay lu ñuy xoole bañ naan leen kaay leen ñu dóor leen bu dañ na loolu dagan na ñuy ëmb ko def loolu ba mais dara newu ci kon bu boobaa ma ne ko yow xam nga ne loolu nan la mën a demee noonu loolu jarul a ko quoi yenn nii dafa am yoo xam ne jarul ta loolu tardé temps lay niru perte temps lay niru quoi yooyu xam ngeen ne daganul koo ko dégg xamal ne waa ji day wax du dara li yonente bale saa saa wax rek jamono dina ñëw sama xeet ñoo xam ne dañuy jéem a daganal libertinage ah sëy yi dañuy daganal lu bari ci entre relation góor ak jigéen neenal mi yombal ko lool waaw mu ne wal xariir ak ñoo xam ne dañuy jéem a daganal soit soit bi yonent bi alayhi salaam tere nga xam ne xoolal yonent bi alayhi salaam ni mu wax Allahu akbar gaa yi di ko jéem a ah, ah, kii ah. yonent bi alayhi salaam xam nga loolu la wax hein déglul déglul imam alxaakim dafa solo ak imam altaxaawi mu wéral ko ci xadiisu maslamatu ibnu muxallid annahu qaala nee damaa wax li uqbat ibn amir dane moom ma maslama dane saydna uqbat ibn amir qum dane ko jógal fa xaddis bi ma sami'ta min rasulillah jógal nga nettali li nga xam ne yaa ko dégg ci yonent bi aleyhi salatu wasalaam fa qaala mu ne sami'tuhu yaquulu dégg naa yonent bi aleyhi salatu muy wax naan addahabu wal xariiru xaraamun ala zukuuri ummati xillun li inaasihim loo yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Uqbatu ibn Aamir biñ ko ne jógal waaleykum salaam wa rahmatullah mu ne ko jógal nga wax li nga dégg ci yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na mu ne sami'tuhu yaquulu man maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne addahabu or wal ak li nga xam ne mooy soie xaraamun dafa xaraam ala zukuri ummati ci sama góoru xeet xillun dagan na li inaasihim ci sama jigéenu xeet loolu leerul loolu leerul loolu leerul jëlal beneen imaamu Ahmad ibn Hanbal soloon ak waa ashaabu sunan ah imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal soloo na ak waa asxaabu sunan imaam ibnu hibbaan soloo na ko daal di koy wéral ak imaam alxaakim ci xadiis seydna ali ibnu abi taalibir radiyallahu anhuma anhu anil jamii mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam axada xariiran wa dahaban fa qaal haadaa xaraamaani ala dukuri ummati xillun li inaasihim mu ne mu ne moom Seydina Seydina Ali mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jël soie ak or mu ne ñaar yii dañoo xaraam ci sama góori xeet dagan ci jéema jigéenu xeet waaw kon loolu leerul hein loolu leerul yonent mi aleyhi salaam ne am na ci sama mu ne am na ñoo xam ne sa yastaxilluuna kon sama samay xeet dina dina am sama xeet ñoo xam ne dina ñëw ci sama xeet ñoom dañuy jéem daganal libertinage am ñoo xam ba pare am ñoo xam dañuy jéem a daganal xariir muy soie waaw mooy ci góor ñi waaw ginnaaw bi li yëpp leeree waaw nga bëgg a daganal loo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ci boppam. moo ko tere moo ne lii nii baaxula sol kon nag faut faire très attention voilà léegi nag buñ gisee loolu mooy kon le fait ma ne la kon loolu dafa xaraam kon nag di ko jaay da loolu des na fi ma soxla woon ak seegu ma xar nee na wal maazif ak ñoom dañ leen di gis ñuy jéem a daganal instruments musicaux yeeg musique kon la ci jëma bopp lu ñuy jéem a daganal nga ne ma foo tegtaloo lool ma ne la lépp lu ñuy jéem a daganal daa fekkoon kon daganut woon parce que lu dagan kenn du ko jéem a daganal lu may jéem a def lu ne daa fekk def nekkul woon damay jéem bëgg mu nekk te xadiis bi mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah kon mooy kon musique dafa xaraam ah te Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom la tuddoon mizmaru shaytaan ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi sallallahu alayhi ko déet du mismaaru shaytaan de dane ko mismaaru shaytaan la ko tudde instrument wu shaytaane ci kër yonent ma lay sarsar Seydina ñëwee ka way dafa daw yonent ma lay sarsar ne ko inna shaytaana yaxaafu minka ya ibnal Xattaab ne ko yow ibnal Xattaab shaytaane dalaa ragal shaytaane daf laa ragal yow ibnal Xattaab lu tax kon shaytaane daw ba mu gisee waa ka daw mu ne li tax mu daw mooy seytaane moo ragal ibn al-Xattaab kon mooy lu daganul bu doon ne dafa dagan kenn du ko jéem a daganal kon nag ma ne la léegi musicien bi kon la muy def kon leer na ne kon dafa xaram kon lam cay jële dafa xaram léegi nag bu dee ne jàppal loolu waaw kon lam cay jële dafa xaram léegi bu dee ne yow nit chef religieux bi mooy nangu alal ju xaram ji te du ko wax dara moom mu fay tiiree que ne lii day wane ne kon li ma nekk dafa dagal mais loolu foog naa conclusion bi leer na léegi ah kon conclusion bi ma ne la ñooy bu ñu ëndee seen alal ci gàmmu yeeg màggal yeeg conférence yi dañ koo war a waruñu koo nangu en tout ñu ne ñoo ko fi indi ñu ne leen lii du ko nangu mu nekk tamit loo xam ne misaal la pour ñu mel ni ñoom waaw fekk yenn yi. inkaarul munkar yi dafa war a nekk di bañ yi nga xamante ne mooy yu bon yi léeg-léeg da koy siiwal bu ko defee nit jàng ci ñoom mu fa yakunu ibratan nit ñi mën a jàng ci moom mais doo toog bu dee ñoom ñooy nangu yooyu di leen ba bal li am li gën a garaaw ñun mooy da ngay gis sëriñ si di leen encourager jàmbaar ngeen yal na leen yàlla jàppale jàpp yàlla lu mu leen di jàppale ci li ñu ne yàq jeunesse bi yàq réew mi teg ñépp ci mpo ñu sori njàngale yonent ba lay saab-saab sori alxuraan lool nga naan yàlla la yàlla jàppale moo tax yeewuñ nga dégg ci ñenn ñi sax dañ leen di déglu di di wax loo xam ne lay lenn kii da koy déglu mais moo tax affaire bi jombul ñoom ñuy ñoom ñuy nangu seen alal yooyu ñoom ñu bokk ci ñiy déglu yëfi ah moo tax dañoo mujj nekk taalibe ñooñu mooy fokat yi ñoo mujj nekk taalibey sëriñu ta sëriñ si ah. gis nga bu ñu demee ci ñoom noonu mbir yi ci kaw nii da ngay foog ne kii mooy sëriñ bi mooy kilifa gi mais non loolu c'est une fausse ki nga xam ne mooy kilifa gi mooy musicien bi caaxaankat bi ñooñu footballeur bi ñooñu ñooy ñooy ñooy ñooy kilifa yi léegi baax na ba gars yi sax léegi wax leen ne lii baaxatul ñemeetuñu ko parce jënd nañ leen bu yàgg. léegi nga ne ma ma ne nag kon loolu dafa xaram lu leer léegi nag kantaa nga ne ma eh, dellul ay alalu kantaa li nga xamante ne nii kantaa li nga xamante ne nii mooy eh, alalu buur bi kantaa alalu buur bi nga xam ne yéeféer la comme ñoom Ukaydir nii ak ñoom Muqawqis ñoom seen affaire moo doon lan parce que ñoom Muqawqis ay yéeféer la ñoom Qaysar seen alal am na loo xam ne jaarul yoon dañuy noggatu ni ñu jël ko mais li ëpp seen alal du loolu waaw lu ëpp seen alal du loolu mooy ay mbir la yoo xam ne lu yu ñu moom la mu dagan ñu moom ko léegi nag ñooñ mooy liñ lay jox yére boobu kat moo la ne euh, ukay di da koo sàcc wala da koo kii mooy lu mu moom la kooku bu joxee man ngaa jël ci loolu koo xam ne alalam bari leer na ne kii alalam du leen rek moo tax nit koo xam ne commerçant dafa am benn li yoo xam ne am na lu ci daganul am lu dagan li ëpp li dagan ëpp ci kooku bu la joxee mën ngaa jël mais bu dee ne leer na lim la jox ci lu xaraam lu jóg boobu ngay bañ parce que kullu laxmin nabata bi bi xaraam fannaaru aw awlaa bi bépp yaram boo xam ne yonent bi saa saa nee na dafa nes nesi dafa màgg pousser di màgg ci lu xaraam kooku safara moo gën a yey ci da ci ci yaram woowu moo yonent ma saa sam da doon nangu seen hadiya yi parce que ñoom seen alal li ci ëpp dafa daga leneen li am na loo xam ne daganul te mbir mi mooy bu demee noonu alxukmu lil bi seen alal yi li ëpp ci buur yi mooy manuñ ne ñii lépp seen alal yépp a xaraam non am na lu xaraam am na loo xam ne daganul léegi nag ku mel noonu bu la joxee bokkul ak ki nga xam ne moom activité am lépp lii la moom léppam alal ji mu yor yëpp ci musique bi la koy jële wala ci mais baat yi muy gérer ci la koy jële mu lay jox ngaan graw waaw loolu bu dee nit koo xam ne du kilifa te tamit a alal jooj aajo woo na ko te xam na ne bu ko jëlul waa ji di ko jox bu ko jëlul waa ji de toute façon fi mu koy def moo gën a yées te mu aajo woo ko kooku naa jël mais jël mais koo xam nga kooku jëlam nekkul jël boo xam ne da koy jël ngir waa ji di gis ne lii lu dagat la mooy même buur bi sax nga xam ne yéeféer la kooku même alalam jooju fi muy dagat di nit ki jël ko mooy bi nga xam ne bu ko jëlee waa ji bañ cee gis ne moom jox gi mu ko jox sëriñ bi mu jël ko wala boroom xam-xam bi loolu da koy conforte ci li ne woon bu loolu day xaram moo tax ci domaine boobu la yonent bi saa saa ne woon mulaa'ibul asil na duma jël. quant ñoom Qaysar ñoom ñooñu ñoom dañ koo yees uniquement defuñu ko ngir appuyer mu xaw Muqawqis yónnul yonent bi alayhi salaam ay cadeau ngir ngir ne gars yi ah gis ngeen li mooy wane li ma nekk baax na mu déedéet moom dañ koo def ci wàllu diplomatie mooy li nga xam ne moo doon xew bu la nit yónnee nit ay émissaire ñëw bu ñuy dem nga jox leen cadeau ci côté boobu lañ ko defee yonent bi alayhi ci boppam gis nañ ne keroog dafa jox kan ah ki nga xam ne mooy rasuulu Qaysar di axaa tanoox mi mi yonent mi Qaysar yónnoon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ñuy dem dane ko ah bi mu ñëwee fekk ko foofu indil ko euh, message u Qaysar ak yooyu César Héraclius Hérac Héracle ba muy dem lan la ko dane ko ñun de amuñu dañoo fekk ci tukki aw ma lu ma la joxe cadeau bu ma ko amoon yow de dañ laa yónni émissaire nga te lool ci aada yi la bokkoon Yonent bi sallallahu alayhi wa mooy dafa yàggoon doon xew bu ñëw saxal loolu bu ma amoon lii dinoon naa la kononte kon dinaa la jox ci tukki lañ Seyna Ousmane mu ne am ku ne man maa koy jox euh, euh, cadeau jël benn yére ci géléemam bu mu defoon ci bagage yi mu defoon ci géléemam ñëw jox ko ko mu ne kan moo ma jox lii kii ma jox cadeau bi mooy kan ñu ne ma Ousmane ibn Affan al-Mu'ta radiyallahu anhu mooy ci ñoom domaine boobu la ko defe woon ñoom mu xaw xis ci domaine boobu lañ ko yónnee Baghlatan ah berkelle ba na nekkoon dul dul ak gaa yoo yële loolu la ko doon joxe ci côté ci domaine boobu mooy loolu man na koo nangu mais bu doon ne moos loo xam ne waa ji da ciy gise ne en ah, mbiram baax na parce que lan moo ñuy wan ne peut-être que euh, mulaahibul asin na moom dañ koo kii gëmul ñu proposé ko l'islam yonent ma saa saam gëmul waaye mu ne ko bon li may proposé nag man gëw ko mais rafet na yónneel waa naj di sa gaa foog naa boo leen yónnee tem mu sa gaa yi ñu gëm quoi mu ne mulaibul na abul bara man waa naj di wóoluwuma leen ak sama gaa yi de mu fexe ba convaincre yonent bi alei saatu salaam mooy amaana kooku noonu bu bu bu doon ba muy jox yonent bi alei saatu kado bu jëloon mu dem parce que gaa yi gaa yi arab yi jour dañoo man affaire puukariwu dañ ne ne ah gis nga ba ma ko joxee jël na lool mooy wan ne maay seen kilifa wala man li ma nekk même proposé na ma kiiwul waaye waxuma dara wa yonent wala saa saa mooy loolu dañuy xool même bu yéeféer bi du dangay jël ci luñ coyal déedéet il faut ñu seet réellement est-ce que affaire bi est-ce bi waa ji ko def ngir bi ci puukarewu waaw di puukarewu di war ne waaye c'est bien voilà vous voyez déedéet kenn du ko lool bu dee loolu du dagan léegi nag nga ne ma waa léegi pour jeexal pour jeexal léegi yow ñëwal ci affaire or bi. waaw parce que yow côté or bi rek ka ñu dese côté or bi moo ñu dese waaw côté or bi nag foofu noo koy lijjantee mooy <laughs> yow suwaa ngay wax c'est bien mais ñun daal or bi ma ne la waaw kay baa la doon wax ne la bàyyil sax ma tegal la ci loo xamante ne nii mooy gën a kii que mooy eh, eh, eh, luy gën a dëgëral que walla wax nga dëgg alhamdulilah que ne si côté or bi si loolu loolu si loolu ci la de waaw dañ naan la wax nga dëgg de am na riwaay bu ma la doon wax. am na riwaaya bu ma la doon wax ne la pour luy gën dëgëral sax riwaaya imaam ibn Isaaq bi ma la waxoon bi nga xam ne si wax naa la ko que yonent ma la saa saam dañ koo jox ab yére boo xam ne mansuujan bi dahabi waaw boo xam ne dañ koo cuube dañ koo jaxase li nga xam ne mooy oor waaw loolu gis nañ ko léegi nag wax ji moo doon aywa léegi nan ngay tontoo affaire bi ah nan ngay tontoo affaire bi kene yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo jox loo xam ne man suujan bi dahabi léegi nag waxal loolu muy waxoon nañ la ko xadiis boo xam ne imaam ibn imaam ibn Hajar imaam Abu Ya'la moo ko solo mu ne sanadam qawiyya muy Qays ibn Nu'man mu ne yonent ba Ukaydir euh, euh, ci nettali Ukaydir balee ba mu ñëwee dafa génne axraja xabaa benn yére boo xam ne min diibaaj mooy ci tissu ci euh, soie bu diis boobu man suujan bi dahabi boo xam ne dañ koo dañ koo cuube dañ koo jaxase li nga xam ne mooy or mu ne mais riwaay boobu dane faraddahu nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam delloo thumma innahu wajada fi nafsihi min raddi hadiyatihi fa raja'a bihi fa qaala lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam idfa'u ila Umar waaw <laughs> nee na yonent bi alayhi bi mu ko dellooy ne ne Ukaydir non non man jëluma lii moo mu gis ne Ukaydir vexé wu na ci waa le fait mu joxe lii te yonent bi alayhi jëlu ko nee na yonent bi alayhi salaam bi mu gisee lool mu dellu mu mu ne yónnee ci moom kaay mu ñëwaat mu ne ko jëlal jëlal ah <laughs> mu ñëw ne ko jox ko sëy naa eh, mu ne ko indil indil indil mu jël mu ne ko ay léegi jox leen leen ko Omar <laughs> euh, <laughs> kon euh, kon loolu nga ne ma léegi la mooy àtte dañ naan lool parce que yonent ma ne saar saam dafa xaraamaloon kuy utiliser ndawu or comme hadith sayna Xudayfa bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne nahaana nabi annabiyu sallallahu alayhi wa mu ne yonent alayhi salaatu de daf ñoo xaraamal daf ñoo tere an nashraba ñuy naan fii aaniyati dahabi wal fidda xadiis boobu nii la koy indi ci bulughul maram muttafaqun alayhi la hmm? Seydina Xudayfa ibn al-Yaman wa an Xudayfa ibn al-Yaman mooy bi mu neewee fëre rek ca Perse ya Dihqaan ba mag Dihqaan ba di ko utal jox ma ma ko ndax foo xam ne kaas boo xam ne ci mu jël ko rek sànni ko ko gaa yi jaaxle mooy chef chef de quartier ci Perse yi mu ne bu ngeen gisee ma def lii nekkul ne tey la dama ko waxoon bu yàgg ne ko lii yonent ma ne saa dañu tere ñuy naan ci lii mu ñëw ma laaj ko ndox mu naan dama ko ciy defal di moo tax ma xaañ ko voilà <laughs> xaañ ko chef de quartier bi <laughs> mu ne nahaana tere nañu ah annabi yonent ma lay saab saab an nashraba ñuy naan fi yaaniyati zahabi ci ndabul xaalis no or wal fiddati ak xaalis wa an naqula fiha tere nañu tamit ñu ciy tere nañu tamit ñuy sol li nga xam ne mooy ah sol lii nag ci riwaay imaamul Buxaari la am benn ci riwaay imaamul Buxaari la am ne tere nañu tamit ñuy sol yére boo xam ne yéere suwaa la wa diibaaj mooy bu diis bi ci suwaa wa an najlisa alayha ciy toog kon gis nañ ne yeneen ci saa saam da xaraamal lool kon mooy. toog ci tamit dañuy nekk loo xam ne dañ koy xaraamal léegi kon wax gi mooy kon yére biñ ko yónnee biñ ko may mu amaale or nag man suujan bi dahabi ana nan ngay def ak moom ñu ne la loolu mooy kado la boo xam ne dañ koo may wax naa la sànq que xam nga yor or du loolu la ñu kan moo xaraamal soo yor or ah déedéet or dañ koy jaay di ko kii di ci génne zakat ak lépp mais sol ko bi bu loolu déggoo. bi mu ne xam nga riwaaye bee bu am <laughs> yàllaa bi nee na dana yónnee ko Ukaydir bi mu ko joxe dana ko jox ko Omar est ce que da ko jox Omar ngir sol ko xam nañ ne non que leeral na ko ci xadiis Seydina euh, Omar bi ci yeneen yi ah que ko ngir nga sol ko waaye ngir nga solal ko te boobu nag moo doon xariir bi boobu boobu suwaa la woon loolu moo tax ma ne affaire bi day boo gisee mooy du benn yoon la xewoon waaw parce que yii day wan ne yii nii lii la joxe lii diita saret yi day wér kon yi nekk suwaa la ne ko joxuma la ko ngir nga sol ko de waaye ngir nga jaay ko wala nga solal ko mais yi nekk or man na koo yor jaay ko waaw man na ko jaay kay comme ni nit di jaay or léegi duñ la ne eh, xam nga sol or dafa xaraam ci góor waaw jigéen ñi nag mën nañ koo sol comme niñ ko woon sànq bi mu ne ñaar yii nii ñaar yii nii dañ koo xaraamal su waa bi sama sama góori xeet dagan na sama jigéenu xeet ñi voilà kon loolu lañ lay wax ne la nag affaire bi loolu rek la waaw loolu kese la dañuy sol bi moom dañ koy xaraamal waaw kon mooy dàngu ko ngir di ko sol gis nañ ne soit bi moo koor bee niroo rek yére or yooyu neewul ne pour mu koy sola ah. ah non non non ah mukku ah mukku mukku kon euh, kon ci gàttal kon bon jëloon nañu suñu waxtu yi kon tey suñu masala moomu jeex na kon tey gisuñu imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi waxoon nañ ne bon bon waaye masala mi dafa gën gudd affaire yi que ko yaakaare woon waaye wallahu taala alam loolu baax na walillahi alhamdu wal minna waaw ah. kon nag bii di ñëw kon ñu daal di continuer ci imaamu Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ci azad zaadul ma'aad fi hadi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ci jàng li ñuy jële ci ghazwatu Tabuuk fi sanadi taasi'ati